ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci axkaamul mawaariis fi al faraa'id doon gis li nga xam ne moo jëm ci wàllu miiraas ñu nekk ci siiratu rasulillah sallallahu alayhi mi nga xam ne moo wax comme ni ñu ko gise woon ci xutbatu mina wa qad rawaahu jamaacatun min alsaxaabati radiyallahu anhum minhum amru bnu xaarija radiyallahu taala anhu ibnul muntafiq mu ne dégg na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bi minan wa huwa ala raahilatihi wa lughaamuhaa ci yeneen yi wa lu'aabuhaa yasiilu ala katifayya wa sami'tuhu yaquul inna allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu min al-miiraas falaa wasiyyata liwaaris alwaladu lilfiraash wa lil'aahiri alhajar man idda'aa ilaa ghayri abiihi aw intamaa ilaa ghayri mawaaliihi fa 'alayhi la'natullah wal malaa'ika wan naasu ajma'iin laa yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan wala laa yuqbalu minhu sarfun wala adlan wallah <laughs> muy kon moo ñu jàngaloon moo waxoon ne buur yàlla jox na eh, Seydina Amr ibn Xaarija radiyallahu anhu mu ne maa ko dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekk ci kaw warwaayam famina doon ñu xutba di ñu sermone di ñu discours mu ne inna allaha qad a'ta kulla di xaqin xaqahu min al miiraas buur yàlla jox na aji xaq ku nekk ku am xaq ku ne ci miiraas jox na ko wàllam loolu nag moo taxoon kon biñ paree aj gi Euh, ñu waroon a gis li jëm ci wàllu miraas ci la ñu ne tàmbali woon nañ ko ci jotaay yee weesu walillahi alhamdu wal léegi ci jotaay bi weesu am na ay gisoon nañ dugoon nañ ci affaire miraas euh, mu nekkoon loo xam ne lu am solo la gisoon nañ arkaan yi alwaarisu almuwarrisu almawruusu yooyu moom foog mu am ñett yooyu waaw al nit fa mooy kii ñuy doon faatu na waaw ki nga xam ne mooy doon walla ñiy doon wal mawruus foog li ñuy doon ne fi d'abord bu amut lees di doon dañuy classer ku nekk dem doxi say li nga xamante ne nii mooy say soxla ndax lees di doon amu fi waaw gisoon nañu charte yi tamit gisoon nañu charte yi fopp faatu ki nga xam ne moo faatu mu nekk lu réel waaw il faut mu nekk xaqiqa waaw foog tamit que ñu leer ne waa yi donn ba kii mu ne moom lay donn ba muy dund ba muy génn àddina moom mu ngi doon dund moom mi nañ ne moo war a donn waaye après gisoon nañu li nga xam ne mooy beneen bi jiha yi ana ci ban wàll la nit kiy donde ndax moom yarisu ndax moom bil ubuwa wala bil bunuwa wala bi zawjiya ainsi de suite wala bil wala yooyu gisoon nañ ko est day donn ci côté mooy baayam wala maam wala ay doom wala uxuwa ay frère walla li nga xam ne mooy méngoo alwala walla boog day day donn ci li nga xam ne zawjiya wala dañu doon sëy ginnaaw loolu euh, gisoon nañu sabab yi waaw man ana lu tax ma war a mën a doon diw ci fan gisoon nañu li nga xam ne mooy que ne ñett la nikaaxun wa walaa wa nasab muy nuunun asbaabu miiraasil waraa salaasa ha kullun yufiidu rabbu rabbahu alwiraasa wa hiya nikaaxun wa walaa'un wa nasab maa ba'dahunna lil mawaariisi sabab li boroom matnu arraxabi arraxabiya waxoon di sheykhu al imaam muhammad bnu alxasan arraxabiyu raxmatullahi alayhi muy nuunun ah nikaaxun wa walaaun wa nasab ci wàllu loolu mooy sabab yi nga xam ne yii lañ mën a doonde soit da ngeen a mooy lien de mariage fa dox ab sëy wala muy méngoo wala muy bokkoo ak mbokkoo fii foog naa fi lañu yemoon eh, tey nag incha allah ñu war a continuer muy nag lii lu am am solo la laa ilaha illa lii ñu war a gis tey nii noonu am am solo la naa tey duñ mën a def comme yi weesu duñ mën a def saatayni kaamilatayni incha allah lool duñu ko mën dinañ fexe kon dellu ci suñu suñu une ba incha allahu taala buñ ci defee bii daal mooy dañuy yokk sant yàlla mooy kon tey lan lañuy gis mooy kon eh, mawaani yi xam nga ñu ngi doon wax mawaani mawaani mawaani ñu ngi ko doon wax fan yi surtout jotaay bii weesu eh, parce que maani loolu mawaani mooy jamu maani mooy plurielu maana mana mooy tere na mana mooy empêché na maana mooy li nga xam ne day tere day empêché buñ nee hé fii mamnuun fii tux dañ ko fee mamnuun mooy dañ ko fee tere interdit de fumer ici waaw shurbu duxaani mamnuun waaw muqi des ko fee tere maana mooy li nga xam ne moom day tere day dox sa digganteeg mbir moo xam ne manoon nga cee accéder manoon nga cee jot mais loolu mooy tax doo ci jot loolu nag ci wàllu miraas dafa am dafa am affaire xam nga wax nañ la fii côté surtout sabab yeeg euh, euh, ruknu yeeg charte yi ku mataloon yii nii yépp mais nag mooy maanaam bi nag mooy malgré ne yow bokk nga ci ñi war a doon. mooy remplir nga condition wu que ne yow sa dund saxoon na ne yaa ngi doon dund bi ci ngay war a donn bi mu génnee àddina par exemple exemple bi gën a terre mooy koo xam ne moom ba baayam di génn àddina moom mu ngi doon dund leer na te leer na nañu baayam it faatu na faatu gu leer xam nga kooku moom dugg na moom mooy ne dugg na ci remplir na condition boobu te moom mu ngi nii taxaw ci rukk nii waaris la ka kañuy euh, euh, donn mu war a ris mooy kooku génn na àddina kon leer na waaye sauf ko sauf ko euh, te sabab yi leer na mooy moom day doon bil parce que moom bil bunu wa ndax moom doomu ci génn àddina la waaw bokk ñi nga xam ne moom dinañ ñëw ci <laughs> étage yi nga xam ne ñoom ñoo nekk mooy ordre de priorité waaw parce que bu ñu gisee ñi war a donn ñi nga xam ne ñoom ñoo yelloo am miira ñaata lañu ci góor ñi ñaata lañu ci jigéen ñi ñooñu ñépp du tekki na ñoom ñéppay doon na doo am na ñoo xam ne bu ñu fi nekkee bu ñu présent wee dañuy dañuy dañuy xijaab ñi ci des mooy dañ leen di yiir dañuy tax ñeneen ñi duñu doon waaw am na ñoo xam ne bu ñu fi nekkee alal yi yëpp lañuy jël ñoom même bu dee ñeneen ñi nga xam ne tuddoon nañ ne ñoom dinañu doon ñu ngi fi mais ñooñu duñu doon parce que ñii ñoo fi nekk tey kon ñoom loolu benn façon la mu am beneen façon boo xam ne mooy yow la nga waroon a am gaa yaa gi fii euh, bu bu doon kii newu fi façon bii nga xam ne ci type ci groupe bii la bokk moom bu doon groupe boobu kenn newu fa yow li ngay am day gën a bari mais nag ba fa kenn rek nekkee yow li ngay am day gën a néew muy beneen xijaab buñ la dóor mais loolu xijaab la goo xam ne mooy day wàññi li ngay am bëri nag alors que bee moom dalay xañ waaw waaw bee xirmaan la bii nuqsaan la loolu it dinañ ci ñëw mais ñun àggaguñ foofu pour l'instant mooy ruknu yu ñu gis muy waaj yi maani yi nañ ñëw ci ñun ci mawaani yi lañ ne mooy li nga xam ne kon xam nañ maani mooy la nga xam ne maa yalzamu min wujudihi al adam mooy lay tekki mooy mooy ci wàllu usul ak yooyu ko waxee leen leen ci la nga xam ne yalzamu min wujudihi al adam moom bu fi newee nee amooy ñëw waaw mooy ne moom il suffit mu nekk fi yow dalay xañ la nga waroon am waaw la nga yelloo woon bu luy xewee moom day dax affaire bi dem léegi nag mawaane yooyu nag lañu war a gis inshaa allahu taala boroom xam-xam yi rahmatullah am na yoo xam ne moom dañ cee dëppoo de toute façon mooy gën na gudd yi yeneen yépp sax d'accord nañ ci sauf que am na léeg-léeg buñ koy tudd ñett kese lañ ciy tudd mais sauf que ëpp na ñett sauf que yeneen yi dañu jàpp ne ñoom xas naa dugg fenn xas na dugg fenn ba ba ñu xam ne lii moom de toute façon ku mel nii moom ku ku ku ku même ku remplir ne yow par exemple yow doom nga ju war a doon bu la lii dalee wala yow na nga war a bu la lii dalee yow dootoo doon yow. ñenn ñooy jàpp ne comme que def nañ koo feneen wala wax nañ ko ci biir wala amaana am na fu mu dugg jarul ñu koy tuddaat fii moo tax en général ñett rek la ñuy tudd waaw moo tax ñett yooyu nag mooy yan yi nga xam ne yii moom moom la ñuy tudd saasu su ne boo demee ci mazahib bi yii lañ lay tuddal mais am na tamit yu dañ la koy tasal gin la koo tasal tamit mooy boo ko ginee tas ëpp na ñett yi waaye nañu wax ñett yi ba pare. lan la boroom ar-Rahabiyya wax rahmatullahi alayhi wa yamna'u ash-shakhsa min al-mirathi wahidatun min ilalin thalathi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa ash-shakku kal-yaqini wa yamna'u ash-shakhsa min al-mirathi wahidatun min ilalin thalathi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham fa laysa shakku kal yaqiini waaw wa yamna'u shaxsu min al miiraasi mu ne wa yamna'u dina xañ waaw mooy la lay xañ la lay empêcher jot la lay tere lay dox sa diggante nga am la nga waroon a am mu ne wa yamna'u dina tere a shaxsa nit ki waaw minal miiraas yi mooy dina ko xañ nit ki la koy xañ mu am ci miiraas bi mu ne waaxidatun min ilalin salaasi benn la ci ñetti mbir yi ñu lay bëgg tuddal ñetti mbir a ngi nii ay cause yoo xam ne bés bu amee mooy day xañ waa ji mu day day day day xañ waa ji mu am ci miiraas bi waaw ñett yooyu mooy la riqun wa qatlun waxtilaafu diini waaw riqun mooy ak njaam mooy nit koo xam ne jaam la dañ koo moom esclave la dees koo moom moom moomot dañ koo moom amul xurriya amul dara moo tax day liggéey gratuitement pour son maître pour son seigneur pour ki nga xam ne moo ko moom day liggéey ci loo xam ne duñ ko fay dara ngir sangam kooku mooy l'esclave mooy riq le fait que nag nga nekk ab esclave état l'état d'esclavage d'esclavage boo ko nekkee yow e-, e-, esclave loolu day tax doo mën a doon mooy la mooy yow mënuñu ne diw mii esclave la exemple am xare daa am parce que euh, foog waxoon nañ esclave ni ko nit di doone hein esclave par exemple mooy xare yoo xam ne day am entre jullit ñi yéeféer yi prisonniers yi ñuy jàpp loolu gisoon nañ ko ca ca début xare ya ba ñu gis ghazwatu Badr fa lañ gisoon lépp lu jëm ci masala yi euh, ar-riq walillahi alhamdu wal minna loolu gisoon nañ ko c'est vrai que yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na Badar Badar ya i taay Abu Jahl na ngi nooyi laa ilaha illa allah laa <laughs> ilaha ñoom Shayba ibn Rabi'a al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a al-Walid ibn Rabi'a ñoom kan <laughs> ñoom ñoom Abul Bakhtari ibn Hisham ah yooyu la woon bañ leen mooy Badar rek bañ leen toroxalee toroxal gu métti ga jàpp ñi prisonniers fa lañ gise woon li jëm ci wàllu euh, arriqu li koy indi euh, mooy loolu nag fekk xare jullit ak yéeféer mu ngi am mooy jihaada ji am mooy loolu day exister waaw moo tax loolu euh, xam nga léeg-léeg nga dégg lu wax yoo xam ne dangay jaaxle sax ci wax ñi nit ku taxaw ne njaam amatut mooy constant nga def yow c'est normal que jaam amatul mooy parce que jaam xam nga jaam l'islam gis nañ kafaaraat yu bari mooy dee ñu ne la Euh, euh, euh, fakku kii da ngay fakku raqaba voilà aw it'amun fi yawmin dhi masghaba wala loo def ñu ne la bokk na ci ngay kafaara mooy goreel jaam boo amul nga def lee boo loolu lépp day tendre ngir dindi ko te tamit l'islam dafa ubbi ay porte yu bari yoo xam ne pour nit ki devenir ci libre comme comme mukaataba dañu indi ci fin wu suuratul suuratul euh, kii euh, euh, baqara ca fin ba moom la doon wax foofu ci wàllu mukaata ba nga xam ne mooy bindante mooy jaam bi day day day bëgg a libre gis sangam ñu waxtaan ba juboo ko ne moom daa bëgg daal retrouver liberté am ah boroomam d'accord mooy ki ko moom d'accord waaye nag waaye waaye mooy mu ne d'accord naa waaye danga may jox euh, benn som ñu waxtaan ba dëppoo ci ban som lañuy joxe mu ne ko som sàngam léegi nag mu joxe som boobale voilà léegi nag euh, mu ne ko par exemple danga ma koy échelonner parce que loolu lépp manuma koo joxe léegi par exemple mu ne ko ah man de boo bëggee retrouver euh, sa sa sa sa liberté mooy danga may jox un million d'euros mu ne man nag un million xam nga ne manuma la ko jox noonu léegi ni ngay def mooy mois bu nekk danga ma koy échelonner mois bu nekk ma daal di lay jox dara waaw suñu boroom moo tax mu ne fa kaati in alimtum fii xayra voilà léegi mooy loolu yooyu lépp buntu la waa ji d'accord léegi ñuy def lool bu matalee après moom mu daal di libre lool benn la yeneen yi yeneen yi yeneen yi mooy yi nga xam ne comme kafaaraat yiñ la wax léegi kafaaraat yiñ la wax léegi mooy kafaaraat yiñ la wax léegi boo defee dara ñu la goreelal jàmm waaw yooyu yëpp ay bunt la ngir nit ki devenir libre ak jaam yi nga xam ne xam nga façon jaam dafa bari ki nga xam ne boroomam dafa def ne moom bu génnee àddina moom day libre ak ki nga xam ne ummu walad la yooyu yëpp ay façon lañ bon loolu taxuñoo jukkowaat euh, mooy léegi euh, riqun mooy loolu day xaj nit ki doon mënoo ñëw ne léegi nag wax ji mooy loolu noonu fekk jihaad a am ci kaw suuf goo xam ne fii sabilillah mooy loolu day exister ba léegi waaw léegi nag amatul bu ñu xoolee ne ñun gisuñu ko xamuñu ko mooy ñun xamuñu ko parce que dañoo nekkul possible dañoo nekkul euh, waaye yow julli ñi niñ mel léegi dañoo nekk ci ci ñun taluñu jihaad jihaad bi ay xare yooyu taluñu yooyu ñun nga xam ne xoolal rek julli ñi ñu doyadee ci kaw suuf xam nga ne kooku ñoo xamante ne nii ku am bomb yu baax ci ñoom bu koy essayer kooku talul xare waaw ñun li ñu war mooy ñu jàngi topp suñu lii nga xam ne moom lay fi yonent ma lay saa saa bàyyi woon te ñu bàyyi foog ne ñun suñu salu ñu koy jëlee ci ci kufaar yi loolu moo mën demee waaw gaa yi nga xam ne yonent suñu boroom danañu walakum fi la laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana li man kaana yarjullaha wal yawmal aaxir wa dhakara allaha kathiira ñun loolu lañu yonent lañu suñu borom nekk na ci yéen ngir seen modèle bu baax ci yonent bi alayhi salaam ñun ñu jàpp ne modèle bi mooy occidentaux yi mooy le capitalisme que civilisation bi gën a mat bu mas a ci kaw suuf mooy la civilisation occidentale ba ñun ci lañuy jéem a niitloo bal dañ naan kay ci lañuy lëndëmloo ñun ñu nekk ci loolu am complexe d'infériorité xamuñu suñu diine fii mu ne ñun koo fi laaj ci wàllu diine daanaka xamu ci ës lëf yu vague kese la ciy wax waaw yàlla tere nga koy laaj ñoo xamante ne nii ci diine gi ñoo tax mu agsi ci ñun muy saxaaba yi radiyallahu rien xamul ci dara bu yàlla tere nga koy laaj ay boroom xam-xam ñooy ay ay ay ay ay ngir sàngam ak ñooy ñan ñan ak ñan nit ñu baax ñooñu nga xam ne boo leen xam leen kese ak jaamu yàlla la ah ñun xamuñu yooyu taluñu yooyu mooy kooku xam nga <laughs> kooku li ko war mooy mu dem yari boppam d'abord ci fexe teg tànkam fi ko yonent mi alayhi salaam tegoon waaw te ñu xam ne ñun situation bi ñuy dund ci monde bi léegi mooy situation moom la ñuy mën a gam-gam leeg situation ba lislaam di door a feeñ ci néew doole waaye nag néew doole boobu wute na suñu bos de <laughs> waaw waaye daal côté boobu kese lañ ko mën a gam-gam leer waaye mënuñoo ñéew doole ba pare jàpp suñu bopp comme si mooy phase bi ki ma lay saa seen ne Medina di ñuy ubbi dëkk yi mais yabul waaw mooy kooku nan la talee ay jihaad ak yooyu talu ko koo xam ne dara xamul sax li muy def kook du jaay bakkanam saa yi ci du du du jaay bakkanam inna allaha ashtara minal mu'minina yan mu'minin waaye ñun ñii saa yi dangaa ñun ak guñ foofu ah. parce que pare wuñu dara xamuñu jànguñu kiiwuñu ñun li ñu war mooy ñu jàngi xam te fexe doxal li nga xam ne moo tax ñu bind mooy jaamu yàlla ku nekk yow fexeel jihaad jooñ ngay def ah <laughs> commenceel nafsaka sa bakkan dóor ko mu daanu waaw mu ñoo fi nekk nekk suñu xijaab yu xujub yu rëy yi ñu am problème bu rëy koo fi koo fi koo fi puus rek wala nga wax ko nga juum ba wax ko lu dul rek mu mel ni guerre mondiale jot égoïste teg ci wayow bon xol tàngu xol après xat xol bëggaloo dara gaa yi lu baax lépp nga bëgg yow kese ku mel noonu gaa yi kooku na dem faju ji voilà c'est mooy bu ñun ci loolu lañ ne c'est normal que jaam kay ki duñ ko kantaa li ñuy wax ay Sénégal ay ngaaro gaa ngeew ak yooyu loolu moom dug jaam loolu loolu ñooñu duñuy jaam waaw ay taaraak yooyu moom loolu taxul ñuy wax loolu du loolu du jaam ah. loolu du jaam <laughs> waaw voilà kon nag affaire baa ngoog ta jaam manu la nekk ah yow manoo ñëw ne ñun ay jullit lañ guerre civile am suñu biir wala boog ñii di xareek ñii ci des ñu jàpp leen ne ñii aywa jàpp nañ leen devenir nañ jaam loolu manu la nekk loolu nekk mooy man ay jullit na ñuy xeex seen biir ñii jàpp ñiy def ay prisonnier ne léegi ñii ay jaam lañ manu la nekk waaw loolu man mënuñoo nekk jaam ñi mën a nekk jàmm mooy kaawu jullit ak kaawu yéeféer bu xewee voilà ñenn ñi autorité bi mooy seet ñenn ñi mën na leen a libérer ñenn ñi mu daal di leen euh, euh, ñi bu dee dafa am prisonnier jullit yu ñu jàpp ñu def échange de prisonnier ainsi de suite wala ñu def leen jàmm insid yooyu yépp loolu ci juge bi la loolu gisoon nañ ahkaam yooyu àtte yooyu ca ghazwatu Badr euh, walillahi alhamdu wal minna léegi nag manuma ñëw ne gis nga riqun gi yu googu maanee la mooy day dox digganteeg nit keeg doon mooy manuñu imaginer dañu jox exemple gàtt rek euh, mooy famille boo xam ne ñii ay julli lañ ñii ay yéeféer lañ léegi xare am yéeféer mooy ñi nga xam ne gëmuñu yonent bi alayhi salaam gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi alayhi salaam walla gëmuñ loolu wala ñu ñëw naan bon ñun li ñu gëm mooy Seydina Isa daal gëm nañ ko gëm nañ yàlla gëm na mooy ñun chrétien lañ wala ñun juif lañ déedéet kooku gëmu dara waaw fa wa rabbika waaw mooy ñii gaay du ñu wër gëma ah. waaw mooy laa yu'minu ahadukum hatta akuna yonent ma lay saa saa mu waxoon kenn du gëm yooyu sax ñooy dëgg-dëggi ngëm mais ñii moom fële lañ nekk lu dul man ma gin ko ma ma nekk ci gën a sopp boppam baayam ay yaayam ak ak léppam lu mu am waaw loolu mooy dëgg-dëgg gëm mais ñoom dañoo gëmul du tout te amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli foofu la kufaar yu chrétiens yi juifs yi de ñoom dañuy yéem a diviser entre yonent yàlla yi ñoom yufarriquuna wa yufarriquuna bayna allah wa wa rusuli di jéem a di diviser diggante naan walla kii la ñuy kii kii moom yonent Seydina Muhammad moom sallallahu alayhi wa moom diine comme le témoin de Jéhovah caaxaankat yi di wax naan bu ñëwee bëgg la convaincre en tant que julli naan ñun ñoo génne yema ah ñun dañu gëm ne euh, voilà ñun gëmuñ ne ay kii yàlla laak wala al-iyaadu billah que tamit gëm nañ ne yonent sallallahu sayyidina Muhammad yonent la mais ñoom dañ jàpp ne yonent arabe la alors que hada kadib yonent ñëpp la waaw mooy euh, koo xam ne ñooy ay frère lañu mais ñii di yéeféer ñii di jullit xare am comme Badar rek comme li doon xew Badar hein imagine exemple bañ euh, buñ jàppee kenn ci frère bi nekk jullit buñ jàppee euh, ci prisonnier beneen frère bi ci yéeféer yi ñu def ko jaam léegi ñoom ñu def ko jaam mu nekk jaam am ku ko moom ci jullit ñi moom freeram am bi bokk ci jullit ñi bu gaañoo bu gaañoo faatu moom manu koo doon pourtant ñoo bokkul nday ak baay mais manu koo doon même bu dee ne sax tuub na même bu dee après bi ñu ko jàppee prisonnier dafa tuub nekk jullit mais jaam la ba léegi ndax ki ko moom mu ngi fii ki ko moom moom dañ koo moom kooku manu lan doon na frère mbëli parce que lan loolu nag mooy maane loolu mooy li ko xañ mu man doon kii mooy parce que moom jaam la mooy riqun ak riq nekk ko jaam loolu day tere day empêcher nit ki mën a doon loolu la mooy bu njëkk bi voilà ah kon mu ne riqun wa qatlun deuxième mooy wa qatlun mooy faat waaw mooy faat waajoo xamante ne nii dafa ñëw faat kii ko waroon kii mu waroon a doon waaw ah. <laughs> waaye ah saa yi paa bi nag soo paa bi paa bi fii mu ne non dafa dafa taggat da vraiment dafa taggat tembe sama projet bi quoi doom yoo xamante ne bàyyi milliardaire la wala millionnaire la wala boroom alal la mais moom liggéeyu deful dara mais quand même moom rek la bàyyi jur waaw bu ñëwee nelaw heure bu ko neex yeewu jaar ci magasin pa bi lu ko neex jël bàyyam boyal ko neexal ko mais quand ba léegi am na li mu bëgg ci alal ji daal ak fi ko alal ji waru yóbbu ci ndaanaan daal non vraiment paa bi moo ndox digganteem ak loolu ndax alal ji imaginer bu fi paa bi jógoo lii la may moom mu ne bon ce que je vais paa bi il a longtemps vécu ah mu gis ay sàmba booy wax ak ñoom ne leen euh, yéen xam naa ne ay ay ay guerrier ngeen waaw léegi nag dama leen di tegal benn marché liquidez-moi mon père et maa leen jox un milliard wala cinquante millions chacun d'entre vous am vingt cinq millions ngeen tex d'euros vingt cinq millions d'euros laa leen di dóor ngeen dem Sénégal ngeen toog wala ngeen nekk Sénégal liquider leen ma ko foofu waaw vingt cinq millions d'euros xam nga ne loolu bu ngeen ko yoree texe ngeen soxlaatu ngeen liggéey dara bandi yi teg seeni seeni plan bàyyi ba paa bi moom comme que bawol bawol la moom di dem bawol rek gaa yi kar ko ci foo xam ne fu kenn xamul ci guddi gi daal di koy dóor bal ci bopp paa bi génn àddina gaa yi naani kaani ci ci ci ci ci àll bi sauf que bi ñu nee nii enquête bi tëb que euh, raykatu nit moom criminel foo jaar mu bàyyi mu bàyyi fa ay ay ay ay ay ay yu yuy wane ne moom la maanaam enquêteurs yi bu ñëwee boo seetloo dañuy entourer foofu yépp pour bu fi kenn jege ñu def ay prélèvement ADN yeeg ya fa waddal ak même karaw yu wadd yi moo tax yenn band yu mag yi dañuy nelu ndax bëgguñ benn bala ñoo def seen seen crime dañuy dañuy dañuy dañuy nelu bam bam set wecc xuuf seen sikki bi pour bu benn karaw poqataan yi sax dañu koy kii naq yëg yépp karaw yëpp lañuy dagg dañ ma ne ah saa yow xam nga ne dana ma ah lu tax lu xam ne ñeneen eh, xanaa dëkk ma ci dëkk yi ma way <laughs> moo waaye yow yow est-ce que maalu ko gën a xam yow ah <laughs> xam ah déet xam-xam la bu gaa def ni watu ba benn mu leer leen ne fii benn karaw du fi des parce que benn karaw bu rot ci scène de bi da lay tegtal ba ci yow <laughs> mais daal def nañ def nañ yëfi cuune def nañ yëfi cuune ba affaire bi feeñ parce que bakkan tamit dafa rëy bi ñu leen jàppee ñu avoué bañ nee ñu ne diw doomam ji moo ñu moo ñu digaloon ñu kii quoi hein moom la gaa yi indi preuve yi nekk gaa yi ay professionnel bandi lañu woon ñoom lii lañ doon xalaat mooy bu ñu leen jàppee far ñu caméra woon affaire bi en ligne de waa ji waaw à son insu mooy yëgu ko ndeke yoo rendez-vous yam am na woon ak ñoom téléphone yam leen doon woo yëpp gars dañ ko enregistré yi ñu yii ñu yii ñu def ko caméra cachée waaw muy wane heure bi jamono ji bërëb bi fan lépp ñu ñëw di ko enquête waa ji ne waxuñu dëgg ñu def enquête bi saay ba waa ji biñ ko wanee image yi nag mu xam ne bon c'est perdu oh yaa xasrataa ay waay waay waay waay waay dugg naa moom du du doon ndax li yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi wax laysa lil qaatili min min al miiraasi ki nga xam ne mooy ki faat amul ci miraas mi kooku la règle bi te moom la règle bi da wax naan man istajala shay'a qabla awaanihi uqiba bi hirmanihi waaw man istajala shay'a qabla awaanihi képp koo xam ne dafa précipité benn mbir laata waxtoom di jot kooku xam nga mooy jëkkante benn mbir fexe mu agsi te waxtoom agseem ak jotagut yow nan lañ lay faye uqiba bi xirmaane mooy liñ lay mbugale kooku def lool mooy dañ koy xañ résultat yi ca waroon am loolu du ci bénéfice yow dafa yàkkamti précipité njëkkante njëkkale njëkkaleen li nga xam ne mooy deewu baayam mu daal di koy abréger dundam nu mu gën a gaawe ngir mën a jot ci alal ji nga xam ne bu bàyyi woon baayam dee normalement moom moo koy jot mais comme que daf koo jëkkante daal di koy faat yarhamukallah kooku noonu kooku noonu liñ koy mbugale mooy lan mooy ne kenn du ko jox dara ci alal ji loolu maaneex la mooy li nga xam ne daf koo xañ mooy li nga xamante ne nii daf koo xañ daf koo xañ miraas mooy dafa faat waaw képp ku faat ki nga xam ne yaa ko wara a donn yow li ñu lay faye mooy ne doo ko donnu waaw man istaajala shay'a qabla awaane uqiba bi hirmaane waaw loolu lépp benn la waaw ah. mooy loolu régal la boo xam ne day dox ci lu bari waaw ah. ah. waaw loo fi loo fi anticiper laata kiiwam dañ la koy xañ kon xatlun kon riqun wa xatlun léegi nag mu des nga ne ma bon attends yow lii bon c'est yow li nga wax c'est prémédité ma ne la waaw d'accord jusque là ça ne me gêne et c'est tellement logique et c'est tellement la bu fi wax même bu logique waaye yow ma ne sharia wax laysa lil faat <laughs> minal mirage shay ma ne waaw pardon kon waaw comme ni nga ko bëggee waaye mais mooy jusque là man man nag dama am beneen waaye xam nga nit Euh, jataay bii weesu yaa ngi fi doon joxe exemple benn paa bu ànd ak monsieur am ñeenti doom ak benn soxna ñetti doom yu góor ak ñaar yu jigéen wala cinq doom lañu waxoon ma ne la waaw waaw nga ne mais ñu ànd ci oto imagineel doom ji moo doon dawal hein mu daldi defu accident baay bi faatu moom faatuwul mu mbëkku garab ci loo xam ne teyu ko baay ba faatu mais doom ji faatuwul mais kooku day donn wala du donn li ma la bëgg a wax mooy xat xatlul xata yi waa bu dee nit ki tay ko dafa juum comme waa joo xamante ne nii da doon dawal oto di gaare si baayam doon génn seetlu ko daal di koy fël baay ba gaañoo lii dem exemple walla mu doon sànni mu mu mu nekk koo xam ne xaw ma xaw ma maçon la muy peel di peel di di di ak affaire yi ci kaw bi muy peelee kii rek fekk baa yi génn mu ne ko rës mu jaari fa faatu mooy li ma bëgg a wax yëpp mais bu ko tayul nag parce que loolu manuñ ne peel bee ko faat mooy waa la mais dafa am meurtre involontaire ak meurtre volontaire léegi est-ce que da ngeen a bëgg a boole man loolu laa bëgg a wax. sama laaj foofu la nekk mooy est-ce que da a bëgg a mettre sur le même pied sur le même pied d'égalité entre meurtre prémédité faat boo xam ne waa ji moo ko tey faat ki mu faat nit ki moo faat baayam ci lu mu tey loolu leer na mais bu dee teyu ko nag comme yiñ la wax nii ak yeneen exemple doom ji médecin la baay ji feebar ñu indi ko ci hôpital bi mu ne ah waaw saa bàyyi lan moo la dal mu ne lii de moo ma dal waaw indi ko mu sonn lool mu ne ah baax na xaaral ma kii la lool moom xam naa pikiir sàngam kii sàngam dina far ndeke dañoo juum ci seringue ya mu daal di koy piqûre mu daal di faatu kenn du ne seringue bee ko faat waaje ko te doom gi la léegi est tey man loolu laa bëgg a wax rek <laughs> ah! wala tamit mën na nekk ci beneen sens bi ah baay ji faat préméritément doomam parce que moo ko war a doon te benn doom la te am na alal mu faat ko ngir doon ko volontairement moo baay ji rey benn la moo xam Ah, bàyyi tëx bi ne bon man sama sama doom ji sama doomu frère bii moom man rek a fi ne man rek a ko war a doom amul doo amul wala yu mel na léegi waaye yow sax mooy ma faat mooy nu mu ci man di demee wala soxna si faat jëkkër ji parce que moom da ko moom moom moo mooy ñoom ñaara fi ne amuñu doom xam nga kooku dinañ ñëw moom lan lay jël ndaw si lan lay am bu boobaa mooy affaire boobu noonu après mooy moom bu fexe faat jëkkër ji ngir man koo doon mooy cas yi dafa bari mooy ñii nga xam ne ñooy doon ñëpp mooy ko mooy bu parce que bu saa bu ñu ko waxee rek exemple bi ñuy joxe mooy doom ju faat baayam mais man na dem ci beneen sens bi baay ji faat doom ji parce que du ko bëgg a doon loolu bu dee faat la koo xam ne moo ko tey su de toute façon du doon léegi nag yow wuyu ma léegi sama laaj bi voilà pare nga pare nga jéggal pare mu ne la pare naa très bien ci say exemple bi nga joxe mais man léegi tontu ma est-ce que da ngeen a bëgg a yemale ki faat ci faat goo xam ne faatu ak faat goo xam ne du tayef ma ne la waaw léegi foofu nag euh, waa jumhur muy min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila rahmatullah alayhim dañ ne kooku de toute façon it du doon la waaw même bu dee fay même bu dee lan ak euh, tayu ko déedéet waaw parce que daal yonent bi aleyhi salaam wax ji mu wax dafa nekk lu général laysa lil qaatili al qaatil la wax mooy ki faat minal miraasi shay mooy deful distinction neewul laysa lil qaatili la am di déedéet euh, amul ki nga xam ne moo faat te tey ko amul ci miraas mi dara waxul loolu dane rek ki faat te nag yow bi sa bopp xam nga ne exemple li nga joxe yépp waa ji waa ji waa ji pikiir baayam mu faatu wala baay ji ñëw daal di mbëkk oto te même tayu ko wala baay ji doon doon doon doon gaari otoom fël doom ji doom ji faatu te moom doom ji mooy yooyu yépp tayu ko moo dëgg la mais yonentu Yàlla saa saa waxul laysa li qaatilil amdi waxul ne laysa li qaatilil amdi fil minal miraasi shay waxul lool neewul ñeewul Euh, xadis boobu qad rawaahu al imaamul Bayhaqi laysa euh, non waaw al imaamul Bayhaqi solo na ko naka noonu al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi mooy man fii waa jumuur waa jumuur ne ñun de toute façon kooku du doon waa ah, ñun que ça que que que ça découle d'un acte prémédité ou d'un acte involontaire le résultat reste pareil c'est-à-dire cette personne ne peut pas hériter celle qui qui l'a à qui l'a donné la mort déedéet ki mu faat man da nekk waaw non non non loolu moom moom manu koo doon ah voilà moom du doon dara coow ñun foofu amuñu ci benn kii du doon parce que. premièrement yonent bi alayhi salaatu salaam waxam waaw waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lil qaatili la wax waxul li qaatili la am di waaw loolu benn affaire la deuxièmement dañuy bañ kon bi mu nee li qaatil mooy ñépp ci dugg mooy ku faat rek dugg nga yaa ko tey ak prémédité ak yooyu deuxièmement deuxièmement mooy lan euh, mooy ki nga xamante ne nii ndax ndax loolu day ubbi beneen affaire mooy waa ñi nga xam ne kon bu boobaa képp ku prémédité faat sax man ngaa ñëw ne tayuma ko woon mooy bokkul ak prémédité bi ñu wax sànq bi nga xam ne daa am ñu yebal ne leen yéen yéen saay-saay si dem leen faatal ma sama baay mooy noonu mooy moom bu moom mën na koo tey parce que yiñ la fi wax nii oto bu mbëkkaate da doon gaareek dafa kii da doon pikiir juum mooy ne yooyu yépp mën na koo tey mais ñu wax ko mu ne non non non billaahi gaa yi ñëwaat wallaahi wa teyuma ko waaw njuumte la rek te bu boobaa nan ngay xam ne ki juuma ki nga xam ne moom day wax dëgg ki waxul dëgg moo tax yooyu yépp daal saay non kooku moom day dara du doon waaw waaw léegi nag eh, kantaak yi xanafiye euh, yi rahmatullah alayhim dañ ne eh, eh, lu mais lu tax ngeen ne lu doon mais xaatil boobu yonent bi alei saatu salaam wax loolu même bu dee ne ci kaw nii dafa général mais xam nañ ne ki faat ki faat tey tax ñuy wax kaatil kiñ ne dafa faat mooy kooku dafa am intention bu mu ko defee alors que mooy xam nañ dañuy xama ci biir wax ji que ne ki nga xam ne moom moom tañu ci dara mais mais imagine leen koo xam ne defu ci dara mais parce que ah, xam nga am nay léeg-léeg yoo xam ne c'est insignifiant du faataate faat nit waaw imagineel mu mu mu mu mu mu mu cëppeelu rek dajeeg baayam bi génn ci kër gi te moom bi muy cëppeelu fi muy cëppeeloo sax gisul xamul ne di dina ñëw moom ci kaw étage bi la jógee di di tëb noonu baay ji génn rek mu dal ci kawam hop mu te télescopage am baay bi faat est-ce que moo ko tey moom baax na ba xamul kan mooy génn ku dul génn léegi kooku faatu ngeen ne loolu day tax du doon mais seetaan leen ngeen di wax way eh, moo <laughs> boo seetloo ci côté côté euh, am xel ni mooy côté waxu kii yi Hanafi yi day day dëgër côté boobu mais boo seetee côté waa jumhuur it li tax ñu wax ne ah, parce que bu ñu ubbee buntu boobu parce que waa jumhuur dañ cee defaale genre darul mafasid parce que bés boo ko ubbee moo <laughs> gaa yi alal jaral na leen lu ne nit day ñëw faat nit ñuy wax mu ne hee mooy fan ko tey non non non man teyuma ko ah teyuma ko moo tax nag euh, incha allah daal bon def lii waa jumhuur wax mooy li gën li gën a sàmm mooy li gën a kii bokk mooy daal li nga xam ne boo ko defee day tax day mooy daal li nga xam ne day tëj buntu bépp waay bu mënoon a jaar ci porox ndoll boobu waaw bépp mën a jaar ci porox ndoll boobule loolu moom du koy tëj moom waaw parce que nit du mën a laye loolu du mën a laye loolu léegi nag kon loolu moo jëm kon ci faat gi mu ne kon riqun wa qatlun wa ikhtilaafu diini fafham fa laysa shakku kal yaqiini mu ne kon ñetteel bi riqun boroom ar riqun kon pare nañ ci jaam day tax nit ki du mën a donn nit euh, même bu dee baayam la waaw parce que moom dañ koo moom ku ñu moom manoo di prétendre moom dara waaw riqun huwa qatlun moo tax it sangam bu faatooy du ko doon parce que moom ci ci ci ki ko moom moom ci alalam la bokk kon rifqun wa pare nañu qatl muy faat gi wa ixtilaafu diine ixtilaafu diin mooy ñetteel bi yii moom ñépp ci d'accord mooy yii ñu lay wax même yeneen yi d'accord même ci ah sauf que moo lii rek lañuy tudd ne lii la te dinañ ñëw ci yooyu insha allah tey moom sax duñu ko mën a jeexal tey ah wa diini léegi nañ taxaw ci ixtilaafu diini gi muy ne ki ngay donn ak yow waru ngeen a wuute diine c'est-à-dire bu dee jullit nga mu yéefér moo xam chrétien la walla juif la walla ate la walla agnostique la walla animiste la walla bouddhiste la wala zéora zéo astrien la kooyu kooku mënoo koo doon même bu dee yéen ay seex ngeen est-ce que yaa ngaa dégg wax gi même bu dee sa baay la ngay jullit ñu yéeféer ak façon yéeféer yi bu mu la wax yépp mooy chrétien waa jàngu bi waa synagogue bi waa yahudi yi waa yahudi yi majus yi euh, bouddhiste yi indo yi ñi nga xam ne ay xërëm kese lañuy jaamu mooy ne kooku moom mooy yéen ñaar manu ngeen a doonante ndax loolu ndax lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadiis boo xam ne qad rawaahu al imaamu al buxaari wa kadhalika al imaamu muslim muttafaqun alayhi al imaam abu daawuda soloo na ko ak al imaamu tirmidi ak al imaam ibnu maaja na ko noonu eh, al imaam mu ngi ci muwatta imaamu maalik si si si wa kadhalika qad rawaahu al imaam Ahmad Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ah, rahmatullah alayhi al-imaamu Muslim mu ne haddathana kitaabul faraa'id haddathana Yahya ibnu Yahya mu ne nettali nañu Yahya ibnu Yahya an-Naysaabuuri at-Tamiimi Yahya ibnu Yahya ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahya ibnu Hammaad at-Tamiimi rayhaanatu Naysaabuur qaala mu ne hadda wa Abu Bakr ibnu Abi Shayba moom moom oh, moom liñ ko gis daa bari abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn usman Abu Bakr ah, al-Absi mawla Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi mu ne ñoom ñaar ñoo ma nettali wa Ishaq ibn Ibrahim ah ñetti beneen ñetteel bi waaw oh, imaamam màgg nañu de Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi an-Naysaburi ñu gën a siiwe Ishaq ibn Rahawiya rahmatullah alayhi mu ne wal lafzu li Yahya Muslim expression yoo xam ne sama sëriñ bu njëkk bi di Yahya ibn Yahya ar-Rayhanatu Naysabur at-Tamimi rahmatullah alayhi wa mu ne qaala Yahya mu ne Yahya nee na axbarana nettali nañu mu ne wa qaala mooy Yahya expression yi la wax ca imaamu Muslim way lijjanti yu sew am solo mu ne qaala nee na yaxya axbarana moom yaxya lii la axbarana mu ne wa qaala al ñaar ñi ci tegu muy abu bakr ibn abi shayba ak isxaaq ibn ibrahim alhandaliyu isxaaq ibn rahawiya moom la ñoom ñaar lan lañ wax dañu ne ñoom xaddatanaa lañu wax ibnu Uyaynata muy imaam ibnu Uyayna Sufyaan ibnu Uyayna ibnu Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad rahmatullahi alayhi an Zuhri mu jële ci al-imaam az-Zuhri mi nga xam ne kenn dootu ko présenté Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaydillah ibnu Abdillah ibnu Shihaab ibnu Abdillah ibnu al-Haaris ibnu Zuhra ibnu Kilaab ibnu Murra ibnu Ka'b ibnu Luway ibnu Ghaalib al-Qurashi Abu Bakr az-Zuhri rahmatullahi alayhi an Ali ibnu al-Husayn oh mu ngi jële ci sëriñam bu mag bi di Seydina Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi mooy kan ku ko fi laajtee ñu génn la ci fenêtre bi awe <laughs> ah ku fi ne mooy kan moom noo ko xamul tontu mooy kan bii moom dañ lay jëllale moom bu ko dox kii moom moom fene ubbi leen fenêtre yi que les fenêtres soient <laughs> entièrement pour que ñu jël ñu jaarale ko ci <laughs> Ali ibn al waaw ah waaw waaw waaw waaw non ku ku waaw xanaa ku suivre loon avant avant miraas bi voilà waaw kooku moom ku ku suivre à partir de miraas bi garaawul mais ku suivre avant miraas bii ñu dugg ku fi laaj kan mooy Ali ibn al moom ku manula tontu mooy kan moom yoboo rek yow nga jàllale sa bopp wala ñu jàllale la ci fenêtre muy Ali ibn al-Husayn muy Zaynul Abidin al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib di doomu al-Husayn ah rasulillah moom ak magam Seydina al-Hasan sayyida wala de ahli al-janna sangu jeune al-janna Seydina Ali ibn Xuseyn mi moom lañ xame ci Zeynul Abidin rahmatullahi ala al-jamii wa radiya anhum kon moom la ko al-imaam Zuhri jële an Amr ibn Usmaan mu jële ko ci Amr ibn Usmaan Amr ibn Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas ibn Umayya al-Qurashi al-Umawi Abu Usmaan radiyallahu ta'ala anhu al-Umawi al-Madani al-Qurashi la mooy kii doomu Seydina Usmaan la ibnu Affaana Amr ibn Usmaan oh seen càll gi rafet na Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib moo ko jëlee ci Amr ibn Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anil jamii' an an Usaama ibn Zayd Allah al-hibb ibn al-hibb rafet na rafet na masha Allah masha Allah di càllale masha Allah Usaama ibn Zayd ibn Haarisa ibn Sharaahil ibn Ka'b ibn Abd al-Uzza ha ah, muy Abu Muhammad min abul haarisa abu zeyd alkalbiyu almadaniyu muy seydina usaama di doomi zeyd ibn haarisa ibn sharaxiil radiyallahu anil jamii mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de neena laa yarisul muslimul kaafira wala yarisul kaafirul muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne seydina usaama mu ne laa yarisu du donn al muslimu ki nga xam ne moom jullit la al kaafira du donn koo xam ne ab yéefir la wala yarisul kaafiru al muslim ki nga xam ne yéefir la it moom manu la ki nga xam ne ab jullit la kon affaire baa ngoog oh bu dul woon ne parce que masala bii ci boppam dafa gudd masala bii nii dafa gudd parce buñ teniree ci une heure de temps yi quatre minutes ñu dese buñ naree dem ci deux heures de temps yi j'ai peur que euh, mu couper avant ñuy àgg parce que <laughs> dañoo desee fànn bu lu doy ci batterie <laughs> waaw <laughs> waa ji day waaja minute bu ne mën na arrêter lool lool lay ragal bu ah boo bu ñu àggalee di jéem a dem deux heures moom mu yekk rek ne kamaj waaw <laughs> waaye bon kon mu ne laa laa yarisu laa yarisu du du al muslimu ki nga xam ne mooy aji ngëm yàlla ji al kaafir moom du doon ki nga xam ne yéeféer la wala yarisul kaafirul muslim ki nga xam ne yéeféer la moom du doon muslim kon lool la moo tax ixtilaafu waxtilaafu diini ñi wax loolu am na nag yeneeni riwaaya yeneeni xam nga wax nañ la ñu ko soloo dafa bari hein am na ci yenn riwaaya yoo xam ne comme ni al imaam an-Nasaa'i mu jaar ci Husaym mu jaar ci az-Zuhri laa yatawaarasu ahlul millatayn laa yatawaarasu du doon nante ahlul millatayn ñaar ñoo xam ne bokkuñu diine waaw loolu it ñëw na ci lafz boobale ñëw na ci yeneen yeneeni alfaaz léegi nag euh, wax ji mooy euh, lii nii boroom xam-xam yi raxmatullah alayhi comme li al imaam an-Nawawi raxmatullah alayhi wax ci sharhul minhaj sharxu muslim ibn saxiixi muslim ibn al-Hajjaaj mu ne ajmaa almuslimuun ala anna alkaafira laa yarisu almuslim ajmaa almuslimuun ala anna alkaafira laa yarisu almuslima wa amma almuslim falaa yarisu alkaafira aydan inda jamaahiiri alulamaa min alsaxaaba wattaabi'iina wa man ba'dahum wa dahabat taa'ifatun ilaa tawriisil muslimi minal kaafir wa huwa madhabu Mu'aaz ibn Jabal wa Mu'aawiya wa Sa'iid ibn al-Musayyib wa Masruuq wa ghayrihim rahmatullahi alayhi alayhim après dina wax ñoom fan lañ teg foofu mu ne moom al imaam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne ajma al muslimun ijma boroom xam-xam yépp ñoo dëpp dëppoo consensus communautaire que ne ab yéeféer moom an ala anal kaafira laa yarisul muslim yéeféer manula doonub jullit waaw seen expression yi woo les laykaar oh ça c'est discriminatoire ma ne hada xukmun min rabbil alamin alladi la muaqiba li xukme mooy ñoon seen wax yooyu ilal masbala kenn soxlawu ko il mais di leen may nopp sax yaa leen di may uko muy ne kenn faalewu leen waaw lii mooy atteb yàlla yarhamukallah bi nga xamante ni ni te yàlla yàlla laa gis nga euh, laykaar yi ak ñi mel ni ñoom ak seen ndongo yi dafa dafa mel ni ñoom seen xel yi duñ ko dañ koo wëlbati waaw waaw parce que ñoom ñoo lay ñi lay wax non ah, non ça bon pourquoi pas yi eh, pour jullit ak kii tout le monde n'est tout le monde way tous tous les hommes n'est égaux devant ma ne waaw bu doon lool la seen wax yooyu ñuy wax yow yaakaar nga ne moos bakkanut américain ak bakkanut africain ñoo yem devant loi bakkanub européen ak bakkanub africain ñoo yem devant la loi yow yaakaar nga lool xoolal monde bi injustice bi am nga xam ne ñoom dañuy may seen bopp ay prérogative may seen bopp ay droit wu ñëw dëkku jàmbur bombarder ko ci seen lu leen neex tabal rek boo ko tiiree seen dëkk mooy yow guerre mondiale xewul mooy loolu lool kese xool dëngte yu mag yooyu ñu teg ko ci droit international wala yoo xam ne ay institution yoo xam ne ñoom ñoomi neen ñoo fa ne wala dinañ fa dugal ñeneen ñi ngir cuub ko waaye doole ji ñoo ko yor pouvoir de décision yi ñoo ko yor te ñoom li ñu wax mooy dox tudde ko droit de veto wala yu mel na di dox lu leen neex ci réewu ñeneen ñi dul xool wala ñi gisawul mbir yi comme ñoom te lool amul ay feeru tubaab ñàkk tubaaba ah. même boo tubaabee le plus blanc des xalaate woonu ñoom yow yaay seen ennemi parce que ñoom nii lañuy gisee c'est ça qui doit qui ñoom seenub naqar mooy mondial seenu guerre mooy mondial seenu euh, euh, beauté mooy mondial seenu bànneex mooy mondial seen lépp mooy mondial leneen lu du wuteeg yooyu c'est marginal c'est barbare mais pourquoi yow lan ngay jàppe ne <laughs> mooy mooy dëgg xatlum ri'in fii rabatin jarimatun laa tuxtafar wa qatlu sha'bin aminin mas'alatun fiha nadar lii mooy dëgg qatlum ri'in fii rabatin boo fi faatee benn occidental ci àll àllu ñoqolo ko baabi wala ca àllu bongo kongo gëlëg ca pygmée wala ca biir keeñaa ca àll ba loolu loolu moom jarimatun laa tuxtafar lii moom mooy crime bi nga xam ne kenn du ko jéggale waaw ah. dinañ mobiliser ñépp nga dégg ONU di condamné branche yépp di condamné waaw état yi di ko ñépp di condamné hatta pays suqu si sax dinañ condamné parce que seen chef a ngi condamné ñu condamné parce que lan benn euh, américain de bu ñu war woon faat lañ faat ci àll bi ci àllu Madagascar bi waaw bi moo nekk la à une waaye wa qatlu sha'bin aminin mas'alatun fiha nadar waaye faat boo xam ne dañuy faat un peuple tranquille bu deful dara ñu dóor bombe tël ñu wax bavure on va diligenter une en une enquête bu ñu ko waxee ci lañu pare tël bavure paf bavure du mujj fen du mujj fen ñu ne non parce que benn terroriste lañ gisoon ci mu yoon mu boo ci biir mais ab terroriste bu dugg ci marché da ngay bombarder marché bi parce que moom mooy terroriste ab terroriste ngeen bëgg a faat benn nit. wala ab village ngeen bombarder ko parce que bu ñu après ñu ne bon non non non ñi ñuy ñi ñuy jox information yi ñoo mais bakkanu ñooñu moom est-ce que dégg nga benn indignation am ci ah. ñi ci ñi nga xam ne xam nañ ne bon buñ nee ba xam ne mbir mi day ñaaw bu ñu wanewul une petite indignation dinañ ko xaw a wax mais boobu lay jeex mais ni ñuy toppe bële banaan nag avec droit ñu extrader waa ji fat waa ji ci am lu Congo bi nañ ko extrader noonu gën a gaawee ici en pour ñu dóor ko peine noonu dinañ ko def xam nga temps yi ñu ngi juge yi bi gars yi dañoo nañu dañu dañu dañu révoquer passeport États-Unis ba kii bokk passeport kii visa am am ngir ma mën a dugg États-Unis parce que da wax ne lenn rek la wax crime yi ñu def Afghanistan ña ko fa def soldat américain ya ko fa def nañ génne nañ enquête ci loolu lool kese la wax ñu révoquer ko waaw ñu dindi passeport am ne moom amatul droit dugg ci seen territoire CPI cour pénale teg ci waa CPI bañ gisee yooy yeneen juge yi ànduñoo euh, kii bi le procureur bu mag bi ki ki leen jiite ànduñoo moom ci loon ñu bañ ne duñu def enquête bi parce que ah bés bu ngeen defee ni moom yéen ñu ko seeni passeport wala seeni kii du ngeen mën a dugg foofu léegi xoolal est-ce que dégg nga kenn ku ci wax dara ñu jàpp ne c'est normal alors que yi nga xam ne mooy bu dee yu bokkul ak ñoom occidentaux yeeg yooyu ñu ko gisee wala yi ñu gisee après ñu ne affaire bi c'est discriminatoire nan la de mooy xoolal ma rek tilka idan qismatun diza mais lu dëng lii nan la ko moo tax monde bi vraiment wallahi affaire bi ndëng te ku mag moo fi dox injustice totale waaw mooy loolu ay nekk moo tax loolu yéeféer du doon ajma al muslimun bu jullit ñépp kon ñëw suñu masala bi consensus communautaire que ne jullit ñépp que ne yéeféer manu la doon jullit wa amal muslim fala yarithul kaafiru ay jullit tamit lële lañ dëpp lële lañ def moo am consensus mais côté bii am na wute est-ce que jullit man na donn ab yéeféer mu ne loolu it manu la nekk ci jamaahirul ulama te loolu mooy madahibul arbaa en dehors xanafiye yi maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ak ñan ñoom al imam ñoom ñooñu ñépp sufyaan ñooñu ñépp dañu ne loolu moom moo manu la nekk loolu dafa manu la nekk mooy ne ab jullit xam nga lii lu muy tekki gis nga bés boo fi amee baay boo xam ne milliardaire la